a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiina sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu tabuuk ghazwatu tabuuk ñu ngi woon ci ñibbi bi ci yoonu dellu bi min tabuuka ilal madina ay madinati rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam eh, ñëwoon nañ ba jege Medina ah ci doxu benn bés wala ay ay ay même pas bés sax bés medinatul munawwara wala ci waxu imaam alxaafiz ibn kathir fi tafsir muy doxu diggante bés ak ñaari bés bési awaan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon <coughs> eh, def li nga xamante ne mooy yónnee bi ko suñu boroom yëgalee xabaaru jàkk jañ ko doon wax ba muy génn muy masjidu diraar nga xam ne euh, mosquée conspirationniste lañu oo xam ne fa lañ ne di tëral seeni pexe contre l'islam looloo taxoon lool rekk a taxoon a jóg li nga xam ne mooy Eh, eh, eh, mooy jàkka jooju waaye du leneen muy masjidu diraar bi nga xam ne naafiqi alayhim min allahi maa yastaxiquna ñoom ñoo ko taxawaloon ngir manoona wëyal yéene seen yéene ak yéene seen mbokk ma nekk ca Shaam di ku yées ka ku yées ka di abu amir al di abu amir al faasiq mi nga xam ne moo demoon Shaam ginnaaw ba ko yonent bi alayhi salaatu salaam woowee ci lislaam mu bañ te moo doon wax waa Qura waa waa waa Medina kat laata yonent bi alayhi salaatu salaam di fa nekk ñu koy mu leen di wax lu baax waaw mais ba yonent bi alayhi salaatu salaam ñëwee daal mu iñaane ko mu bañ daldi dem Quraysh ba Uhud xeeru xeexu Uhud mu digoon leen digi caaxaan ya mawaa'idu Urqub mu ne woon de Gascogne de Gascon de Gascon voilà les promesses de Gascon mooy mawaa'idu Urqub mooy dige yoo xam ne dara du ci am waaja ba mu la koy dige bam la koy dig xamoon sax loolu c'est improbable daanaka man da waaye mu ne dina la ko dig rek moom Abu Amir ginnaaw Uhud mu daal di dem ila Sham dem fële la grande Syrie xaytu euh, euh, euh, mawal byzantiyin fa byzantin ne wa ala ra'sihim Hiraql Qaysar azim ar-Rum ngir dem bu demee foofu daal di mën a convaincre gise Qaysar di le César Hiraql la ngir mu dimbalee ko ay nit mu mën a ñëw def la conquête de Médine nangu ko ci loxoy jullit ñi radiyallahu anhum léegi nag ci plan yooyu nag la waxoon nag foog ngeen utal ma ab QG ab quartier général boo xamante ne ni fa la ñuy mën a falaay wàcc bu ma ñëwee waaye it laata may ñëw fa ngeen man di nekk di waxtaane mbir yi waaw fan la projet bi toll fan la plan yi toll ak nan lañ koy xoole mettre ko en neuvre ba mbir yi exécuter ko ni nga xam ne noonu lañ ko bëgge naxnul munaafiquun ñoom naafiq yu bon yi waaw léegi nag ba yoneen bi alei saatu salaam xabaar boobu dikkalee ko fekk mu ngi bisi awan selon ñu riwaay imaam Euh, ibni isxaaq raxmatullahi alayhi euh, defuñu woon ta defuñu woon bi de <laughs> mooy waxuñu woon ci mbiru càllale xadiis bi demoon nañ ba koy ñu ne après nañ ko wax waaw mais ñu ngi ci ba léegi insha allah dinañ ko wax tey bi ko xabaar bi dikkalee mu daal di digal boroomam yëgal ko loolu ne ko jàkka joo jële lii moo tax ak tamit tas diggante jullit ñi dugal ak féewalewu seen biir waaye tamit loo xam ne ci cànqleen la leen jëm ndax kat ah mbir mi yépp nag ci booloo la ne waaw wala tanaza'u waaw fa tafshalu wa tadhhaba rihukum la alquran wax ca suuratul anfaal wala tanaza'u de yéen jullit ñi waaye waa ngal bu leen fi nekk di xëccoo waaw ku nekk naan maa yor dëgg te ngeen mën a bokk lépp waaw ku nekk jàpp di jàppal boppam rek jàpp ne moroomam newul ci dara dayir balaa moroom moom balaa mbiram a baax mooy il faut ñépp bon moom mu door a baax suñu boroom ne déedéet de wala tanaza'u bu leen di xëccoo ci yoo xam ne benn njariñ amu ci waaw mooy di xëccoo ci loo xam ne seen bakkan yi rekk moo leen yóbbu waaw ndax bu ngeen ko defee ba taf jolo di ngeen échec de di ngeen yoon jox te di ngeen échec wa yadhaba rihukum seen doole day dem léegi nag ku nekk da leen di mën a song waaw moo tax lool la am nga nam tukki bi aaya ba moo garaaw laa ilaha illa allah moo tax ñun julli ñi buñ bëggee defar waaye waaye nañ leen dellu ci alquran nañ leen dellu ci sunnay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy mooy li nga xamante ne moo mooy li nga xamante ne moo ñuy musal ndax dane wa atiu llaha wa atiu llaha wa rasulah wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba wasbiru inna allaha ma'a saabiriin suñu boroom ne wa atiicu allaha wa rasuulahu mu ne topp leen boroom te teen topp boroom bi subhaanahu wa tacaala wa rasuulahu ak ndawam bi wa sallam walaa tanaazacu te bu di xiiroo ka ngaayoo fu ñu leen fekk ndax bu loolu amee fatafshaloo di ngeen échec mooy li nga xamante ne moom la leen suñu boroom subhaanahu wa ta'ala sant di ngeen ci échec du ngeen ko def ni mu ware ndax loolu rekk a tax jullit ñi mënuñoo tëral dara daanaka parce que ñoo xamante ne nii mënuñoo sax bo yi nga xam ne ñoo gën a rëy ci diine ji di julli mënuñu ci yaan defandoo ko ku nekk ngi naan diw ni muy jullee baaxul fekk à vrai dire que baaxul mais nag bu loolu sax waaw ñoom daal ci yu ndaw walla sax léeg-léeg sax li tax sax duñu julli ci ginnaaw seen mbokk mooy ne amaane moom xaadir yii la te man nag murid laa wala tiijaan laa walla man moom boo tiijaanu ñaseen laa kee tiijaanu tiwaawoon la wala walla yooyu waaye yow suñu sëriñ yi daal wala ñu am lu dox seen diggante seen seen seen biir rek ku nekk ber sa daara ber sa jàkka ne man dootuma julleeti ci keneen ki waaw di ko tuumaal nag wax ju ñaaw ju ne nga teg ko ci deram ndax lan bokk ngeen tariixa kese waaw bu bokkoon ak yow tariixa léegi ngi ne moo gën ci nit ñi xam nga ne loolu kooku suñu boroom taxul nuy wax kon mu ne wala tanaaza'u bu ngeen toppee buur yàlla mooy di xool alquran wa rasuuli aw wa rasuula ak ndawam bi mooy sax xool alquran mënula jublu dul nga xool sunna waaw ndax sunna mooy firi alquran kon wala tanaaza'u te nag ngeen bu ngeen ci tegee nag mooy nag bu ngeen di xool alquran ak sunna nag bu leen fi bu mu leen yóbbee nag ci ngeen di xëccoo waaw ku nekk naan man ni ma dégg aaya bi wala sama ngir naxnul maaliki ya ñoo am dëgg ci kaw ñépp ñu ci des kenn amul dëgg loolu kenn ci ulamaa ul madaahib yi waxul loole le koo gis muy wax loole xamal ne moom day bokk bokkul ci ñoom waaye bokkul ci ñoom ah wala tanaaza'u kon bu leen xëccoo ko xiiroo ko ŋaayoo fa tafshaloo bu ko defee ngeen échec wa tadhaba mu dem riixukum seen doole daal di ne dara dootu ngeen ko am waaw moo tax du ngeen faire face ci seen kanamu noon yi waaw te njullit ñi gis nga seen pàcc moo tax <laughs> farriq tasud farriq tasud farriq tasud mooy diviser pour moom la tubaab bi naan diviser pour mieux régner mooy farriq tasaareel ma gaayi rek bu ko defee tasud yaa leen di yilif de loolu nag ñun moo dal waaw joxe nañ ñu ba dagge-daggee ñu ay pays yoo xam ne nag gëmloo ñu ku nekk ci ñun ne ay réew lañ ñu dagge-daggee yu ndaw gëmloo ñu ku nekk nag ne ko nag sa moroom nag bokku ngeen intérêt les intérêts du Mali est différent sont différents des intérêts des Sénégalais waaw léegi nag ñu jàppe ko noonu les intérêts des Saoudiens est différent des intérêts des Yéménites waaye intérêts yéménites yi waa ahlul yaman différent nag waa Masqat de waaye waa Masqat seeni intérêt différent nag waa Jordanie waa Jordanie yéen it seeni mbir différent nag palestiniens yi de mooy ainsi de suite noonu nga gis ku nekk daal boo yemee ci sa frontière rek jàpp ne moom baax na waaw walla nag lañu suñu boroom doon dawloo wax nañu ko tous les jours presque ñu jàng ko tous les jours am nañu koy jàng ci alquran waaw waaye dara waaw waaw <clears throat> mel ni li ñuy faj dañ koo yor bu doon dafa nëbbu sax ñu ne waaw waaye nag <laughs> ku tëb naan seytaane seytaane waaye eh, nafsaka alladhi bayna janbayk ku nekk ci ñun bakkanam son négo bi nekk diggante ñaari mbaggam yi entre ñaari mbagg yi ah kooku noonu moo tax ñaari wetam yi kooku muy bakkan l'administrateur général muy bakkan de son corps de lépp mujj ba son naam sax transformé wu nekk en nafs wal iyaadu billah <laughs> kalla bal raana fi qulubihim ma kaanu yaksibun te jógawul fenn lu dul ci li fàggu waaw waaw loolu daal mooy li nga xam ne moo bloqué ñépp ku dem bay waaje def lu baax sa mbokk moroom sa moroom sax moo xam ne mu ngi doon commencé yàqu nga ne moo ko defee ñàkk fayda waaw la boo ko defee sa bakkan mooy jóg loolu benn iblis sa bakkan la sa ego man ki ma doon man ki ma taw man mi nga xamante ne nii mos dinaa demaat malgré li ma def loolu iblis la du iblis mais sa bakkan la c'est toi toi-même voilà waaw moo tax <laughs> ca aaxiru zaman ba sëñ bi radiyallahu anhu doon wax naan kii naan xeexal ak sa noon yi nga foog ne ban noon la lay wax nga foog ne danaan la mu nga nële jëlal sa bal ne ko tuy dóor mën a déedéet sa bopp sa nafsuka sa bopp sa noon yépp tàmbaleel sa bopp waaw te nag sa nafsu noo ko domte manoo dem sax ba nga xam ne day nekk loo xam ne existeetul mooy day mujj nekk ruux mu ngi fi waaye mooy dadul amati benn effet day mujj nekk ruuxaan yi nekk ruux mbiru ruux kese loolu nag moom si topp alxuraan ak sunna kese nga ko mën a amee waaw yii nit ñi xeet nga xam ne lasraarkat yi fexe nañ gëm loo gaa yi ne gis nga alxuraan doyut doyu leen de wallaahi bu ngeen fi mooy loolu lañ leen di gëm duñ leen ko wax directement mais yow bu dee lu luñ ne ah xadiis bi ne nee na lii moom ku def lii dina la aar ci bés bi waaw bismillahi alladi laa yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa ayaa loolu bisut waaye turub yàlla kese ah waa baax na de waaye de mooy façon wax yooyu ba nit ki jàpp àgg gëm ne alquran moom manu koo faj kese non daal na koy booleeg leneen rek na koy booleeg quand li ko maaman bi di joxaale waaw <laughs> mooy ñëw ba alquran jàppuñ ne manal nañu dara waaye ku deele nag ne gaa leen kaay leen tari ko waaw xam nga ne loolu loolu merlawul benn yéefar waaw alquran ñun ni ñu ko jàppe merloowul benn yéefar jamais alquran bi mooy li doon li doon bitaa gaz xolu yéefar yi waa Quraysh waaw waaw wa ida qara'ta alqur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil ak kitaaban no xijaaban mastura waaw buñ la jàngalee alqur'an booy jàng alqur'an dañuy def barrière diggante yow ak ñi nga xam ne gëmuñ yowmal qiyaam gëmuñ yàlla benn barrière boo xamante ne ni ñu bari duñu ko gis waaye c'est un c'est barrière réelle la waaw xawloo xaqiiqa la bu exister boo xam ne mooy tax gaa yi ah ñoom du ñu accès ci li ngay wax te tamit dañu ni daw waaw mu fuuram da leen di da di da di yokk ak sori alquran ak bañ jullit ñi ndax alquran ji ñuy wax moo tax ni wax naan laa wa qaala alladhina kafaru laa tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun la bu leen déglu alquran yi ñooñu la alquran doon choqué ñooñu la alquran doon metti parce que xam ne ni ñii yonent bi aleyhi salaatu wa salaam saxaabaam ñi mu yar nekkul lu ñuy jàng kese ciy làmmiñ noonu même bu dee jàng ko ci làmmiñ fii ma fii minal non non ci ngëneel minal fadaa'il waaw mais nag lool rekk taxul ñuy wax mais alxuraan dafa ñëw ngir ñu koy appliquer waaw ngir ñu koy appli waaw wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaa'ika humul zaalimuun ak yooyu yëpp mu ci teg képp koo xam ne du àttewu li borom bi subhaanahu wa taala wàcce muy alquran ji ca juif ya moo doon lam wàcce woon te ñoom tawraat ca chrétiens yi l'injiil ñooñu ñooy dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mushrikuuna yi ñooy tooñkatu yàlla yi waaw te waxoon nañu masalul lazina hummilu tawraat thumma lam yahmiluha kamathali ximaari yaxmilu asfaara bi'sa mathalu qawmi alladhina kadhabu bi aay kafaru kadhabu bi ayatillah wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin ah ñi nga xam ne misaalu exemple ñi nga xam ne dañ leen a yenn tawraat lool mooy dañ la ko yenn teg la ko ngir nga appliquer ko xam nga ne moos bu doon ngir ñu koy jàng kese la du ne yenn waaw te sax am na ci ñoo xam ne yenn boo même jàng bi rek dafa diis ci ñoom am na ñoo xam ne liir nañ Da Vinci Code téere bu yàgg boo bëri ñaata roman lañu liir ci seen giir dund te wallahi boo leen laajoon ñu nekk père de famille daanaka seen doom di jigéen sax am na doom bañ nekk maam boo leen laajoon ne leen est-ce que man ngee mas ngeen a jàng sabbihisma rabbikal a'la min suratil a'la ila surati nnaas wallahi ma suñu koo liir est-ce que mas ngaa liir benn yoon ci suñ dund saar bi al ala commencé sabbih isma rabb bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal ala ba qul a'udhu bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ba mu jeex est-ce mas nga koo jàng wallahi bari na ñoo xam ne masuñu koo jàng te li ñu liir ci roman li ñu liir ci journaux li ñu lire ci magazine sportif li ñu seetaan ci ay football ay série ay ay ay match ay lamb ay nii ay émission divertissement ay ay ay Oscar des vacances ay yëfi caaxaan yooyu nga xamante ne ni ay xawaaree ki tànn béere ki ngumbee ki lu ne yooyu yépp feesal na ko dundam mais nag téere bii nga xam ne moom la ko suñu boroom wàcc waaw boobu moom sabbih isma waxuma la moo tax gaa yi nekk fi naan de mësula lire alxuraan loolu moom mooy yow yow sa ambition dafa rëy ah. loolu nag nga koy waxe baal loolu la mësula lire alxuraan neel sabbih isma ba naas mësu koo lire boo sa ambition rëy ba rëy neel amma ba naas est-ce mas na koo lire nga xool kan moo ko mas a bariwuñ bari wuñ wala am allahu akbar ci ñu bari waaw allah loolu yéeme na ndax ñun suñu féewaloo gi ne waaw loolu moo tax ñépp yam ñu fa tafshaloo kon alquran niñ koy jàngi déranger wul kenn li taxoon mu déranger ñële ku kuffaaru Quraysh ni ak ñi fi jaay ñëpp ak croisade yeeg ñoom ñëpp li taxoon mu leen parce que xamoon nañ ne ñooñu moom dañ doon appliquer yëf yi ñoom jànguñu ko ngir toog di xoole waaw defuñu ko rekk ngir ku génn àddina wala ku juddu wala ku amul dëj wala koo xamante ne ñi day dóoru jóge Makka wala koo xam ne daa am problème ñu koy ñaanal déedéet ñu koy jàngal ngir ñaanal ko déedéet mais ñoom dañ ko doon appliquer waaw waaw ñoom duñu la gëm xatta yuhakkimuuka ko ma shajara baynahum te boo leen waxee mooy du ñu gëm dëgg dëgg dëgg wallahi laa laa la ñoom gaa yi du ñu gëm dëgg dëgg lu dul ñu àtte wala li nga xam ne mooy dox seen différends yi am seen diggante te boo àttee ba pare summa laa yajidu fii ma qadayta boo boo boo àttee ba pare du ñu fi nekk naan bon oh bon suñu miraasam baay bi moom bon. muñ fi naree appliquer li sharia wax man duma bari le ah, parce que laaj naa imam diw moom miraas rek ma waaye sa diw laaj naa ko mais lim ma wax loolu nag camp bu nekk ut maire bu nekk bu dee wujju lañ ah comme que nit man na nga yée man moom saway amadoo yi seetlu naa bu li ñuy am ñeneen ñi leen di ëppale buñ doxalee sharia kon ni ñuy def nañu ko jël ñu daal di koy jox tribunal euh, tribunal layit bi waaw summa laa yajidu fi ma qadayta xaraja xaraj duñ fit wa yusallimu taslima waaw te dañuy jébbalu ci daal di jëfe li li nga xam ne moom nga àtte boo àttee nag duñ ci am naan mais waaw non lii dangay waaru quoi ah ndax gaa yi bari miraas yu bari dañoo mujj di jaay fulla nag hmm? <laughs> jàpp na ñoom li ñu def mooy fulla ndeysaan allahu akbar nan lay fulla di tukkee ci mooy yàlla hein mbuur yàlla ne la àtteel yow nga ne duma ko def naa ko def feneen waaye nag loolu mooy wane ne loolu day wane ne man dama am fulla walla yàlla billah laqad gharra wallahi laqad gharra al-'aynu an-naasa ah ki nga xam ne ku ñu rëbb ki daal dinay wor nit ñi de waaw kon loolu la fekk àgguñu foofu ah <laughs> tafshalu wa tadhhabu wa am rek bu ñu nangu la delloo mbir yi buur yàlla du ñu gëm dëgg dëgg dëgg lu dul ñu nangu suñu différents yi ñu koy attewoo ci li nga xamante lënt ci suñuy mbir yonent mi alay sarsam te loolu yonent mi alay sarsam mu ngi fi ba léegi lim doon attewoo mu ngi fi ba léegi li mu doon tëralal ne da leen ko attee mu ngi fi ba léegi muy alquran wa sunnati rasul wa sunnati alay sarsam te du ñu ci li nga xam ne moom lañu digal ci suñu bopp fi anfusihim harajan min fi mimma qadayta wa yusallimu ñu daal di wommatu tasliman ak wommatu nangu ko appliquer même bu dee ne seen bakkan d'accord ci waaw kon nag lii nii ñi nga xam ne nag ñooy def loolu ñooñu nag la problème ñooñu amuñu problème ñooñu la la la lay kuffaar yi di am problème ci ñoom waaw ñooñu la seenum njàng alxuraan di déranger waaw ñooñu la seen njàngum alxuraan nekk luy déranger mais sinon ñun ce qu'on fait ça ne dérange waaw yàq en plus sax gars yi sax léeg-léeg mën nañ ko financer waaw léegi moo tax doo gis léeg-léeg yéeféer yi di participer ci yenn yenn cérémonie yi nga xam ne nee nañ ay sëriñ ñoo koy def wala ay yëfi diine la hein mataa kuffaar yi nangoo jël seen alal di ko ci def hein <laughs> nga jàpp ne eh, lii mooy wane ne domte nañ yéeféer eh, noon bi tubaab bi domte nañ ko yaa ñàkk xam <laughs> yow yaa ñàkk xam foog nga ne mos boo doxaloon l'islam bu leer wallahi loolu loolu yow boo mooy bu boo saal sax du la ko aal waaw foo ñëwee nag rawatina biir senegal mu nangu ci ab ay ambassade ay ambassade yoo xam ne yu ko faar la nangoo jël seen alal di ko def ci yenn cérémonie religieuse yi dañoo xam ne cérémonie yi en plus sax moo gën ci ñun parce que day endormissement la waaw c'est des cérémonies qui endormissent le pauvre waaw ndax daa mais mais ñii moom xaaral ñii mooy yeewoo buñ léegi ni ñuy def on va les nañ bokk participer ci mbir mi ñu jox leen gars yi kontaan waaw waa diw waa France joxe nañ lii waa waa loolu mooy yeewu nge parce que ñun déranger wuñu kenn. ménagé wu ñu kenn ak suñu njàngu alxuraan nii ñuy njàng eh? <coughs> kon nag ah njàng mi baax nag mooy mi nga xam ne kooku moom du jàng kese day appliquer waxuma lépp mais kem kàttanam fattaqullaha masata'tum suñu kem kàttan di jéem boo juumee dellu ci sa borom ne ah lii de waroon alxuraan waxul lii de sunna waxul lii de waaye nag maa ngi delluwaat waaw afaman yujibul muttarra idha daa anakan mooy wuyu ki nga xamante ne mooy ki dem ba sës loru ba sës idha daahu bu ko woowee muy borom bi subhaanahu wa taala moo koy bu ko ñaanee moo koy nangul kon nag kuffaar yi nag di ci naafiq yi ñoom gis nañ ne bokkoon na nag ci seen mébét mooy semer di mooy euh, discorde ak wuute ak féewaloo ci xolu jullit ñi waaw ndax ñoom xam nañ lool ñoo la gën a xam lool waaw fa tafshalu boo gële wala tanazaw fa tafshalu wa tadhaba rihukum xam nañ ko xam nañ ne loolu moom loolu c'est une boo xam ne peuple bu xamul alxuraan sax xam na ko moo tax tubaab bi naan la diviser pour mieux régner arab bi naan farrak tasut tasaareel tàqaleel bu ko defee nga nekk seen njiit parce que ñoo xam ne bu ñu booloowee nekk yadan ala man siwaaw al mu'minuuna wala al muslimuuna tatakaafaw keroog dimaa'uhum dimaa'uhum tatakaafa'u dimaa'uhum mooy seeni seeni euh, seeni deret benn la ñoo yem seeni deret benn la ñoom ñoo yem mooy amul kenn ku ñu naan diwa gën parce rek fii rek la bokk loolu amul yeneen plan de sàr sàr nee ku ay jëfam lu baax gaawewul ci yiw saw askanu kese du la ci gaawe ku saw askan say jëf yu baax gaawewul jëm ci liiw say jëfi kese say askan du la fa jóbbu waaw ñooy kon ñoom yépp ay njuniñ wa yasa bi zimmatihim adnaaw ki gën néew hein la nga xam ne mooy yiir ka gën kawe ci ñoom mooy yiir ka gën ndaw ci ñoom mooy boo xamee ne ñoom noonu lañ mel bu ñu nekkee benn ñu nekk yadan ala man siwahum hadith sayna ali boobale radiyallahu anhu nga xam ne benn doole lañuy doon benn loxo contre ku wuteeg ñoom loolu fu masa amee terrasse nañ ñu nekk seen kanam waaye nag ba naafiq yëg yéeféri xamee lool fi kulli zaman wa fi kulli makan ci waxtu wu nekk bërëb bu ne dañuy fexe diviser gars yi waaw ni ñu koy defee nag <clears throat> mooy comme niñ xam rek les chiites waaw yéen les chiites yéen ak sunni di bokk ngeen waaw ci biir chiites boppam ñu diviser leen wul foog ni chiites yi ils sont communs euh, kii unique euh, bokk li ngay gis non yow parce que yow xamoo leen moo tax ak a bari division waaw les sunnites yéen ak chiites yi bokk ngeen waaye ci biir. sumi bi mu ne bon ña xam ne yéen waa ahlu sunna am na ñeneen ñoo xam ne yéen bokk ñoo ñeen ñuy les soufi quoi parce que ñoom fii mu mubin quoi ci ay cànkute gu rëy lañ ne waaw xool leen rek fii mu ne seen sëriñ si lañ te ci kano kaw kaw waxuma la yonent ci balay saa saa dañ leen jàppee yàlla xam nga loolu dëgg kan moo jàppe loolu loolu mooy les faux waaw te loolu amul kenn koo xam ne ci asxaabu turuq suufiya ñoo xam ne dénoncé wuñ ñu mel noonu gaa yi nga xam ne eh, al aqlu bi diin lañuy def ak di mbub boowoo diine ji ngir seen affaire baax ay way looloo ko bari léegi way allah ñoo xam ne seen lépp seen xëy ak gontu yépp ku xamul danga naan kii aka sonn ci diine ji déedéet sonn ci dara boo sama tax muy liggéey ak rayon maawam waaw ak feeñam ak niñ koy gisee ak nekk càng ci kaw nit ñi te xam na ne ci diine ji la ma ko mën a jaare parce que maama ma doon diw wala bàyyi ma doon diw waaw kon nag yooyu yépp ñu diviser leen noonu biir ibaadu yi ñu ne leen yéen nag yéen ci gën a yor lu baax waaye seen biir ñu diviser leen <laughs> biir suufi yi ñu diviser leen comme liñ doon a sànq entre ay tarixa yoo xam ne waaye waaye ay yoon la ñoom rek doon dem ci borom bi yépp ñoo bokk fu ñu jëm waaye ñu fexe leen ne déedéet objectif yi bokku ngeen ko de te bokku ngeen sax waaw ñu daa far def ko ay ay ay ay ay ay canon di ko bombarder wante suñu biir waaw wal iyaazu billah kon naafiq yi looloo seen jàkk jooju comme ni ko alxuraan waxe woon ne gaa dara walladina taxaduu masjidan diraaran wa kufran wa tafriqan bayna almu'miniin wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasulahu min qabl wala yaxlufan wala yaxlifunna in aradna illa alxusna wallahu yashhadu innahum lakaadibuun boo leen waxee pare nag ngir waatal la nag ne leen yéen lu tax ngeen tabax jàkka ji li yoo tax ne leen buggu ku kon bañ ñëwee ba di ñëwaat yonent bi alayhi salaam yónni woon ñaari saxaaba Ah, muy Maalik ibn Duxshum ah, moom defoon nañ tarjamam lu yàgg axi bani Saalim ibn Awf wa Ma'n ibn Adi ak Ma'n ibn Adi aw axaahu Aasim ibn Adi wala frère am di Aasim ibn Adi ibn al-Jadd ibn al-Ajlaan radiyallahu ta'ala anhuma axaa bani al-Ajlaan léegi nag ñoom ñaar la ñuy mooy imaam Ibn fii dafa ne soit Ma'n la wala boog frère am di ñoom ñaar ñëpp di Ibn Adi Ibn Adi hmm, bokkoon ci waa Banil Ajina xam ne xalifu Ansaar lañu woon mais bokkuñu woon ci ñoom seeni alliés lañu woon ngir ñu dem taali jàkk jooju bañ dem taal ko gaayef bett leen naafiq ya tëbandoo daw waaw ñëw taal ko ca saase yonent ma ne saasa la ngeen dem ngeen taali jàkk jooju lim ci xamee lii léegi nag ñun gisoon nañ tarjama kon ci jotaay bi weesu Ma'n ibn Adiy ibn al-Jadd léegi comme que bi dane woon aw wala boog axaahu Aasim ibn Adiy wala frère bi ni Aasim ibn Adiy moo tax kon tey ñu ne woon dañuy gis kan Eh, mbokkam ni Aasim ibn Adi ibn al-Adi ibn al-Jadd ibn al nag laaj bi moo doon est-ce que nañ ko def yaa ngi fàttaliku travail bañ na joxoon <laughs> waaw muy est defoon nañ ko léegi nag waxoon naa la boo tontoo rek comme ni continuer bismillah léegi tontu bu baaxee on continue waaw bu baaxee rek ñu daal di jàll nañ mooy est-ce que Aasim masoon nañu gis tarjamaam hein Aasim ibn Adi vous avez am nga cinq secondes pour tontu est-ce loolu sax waru la koon may ndax bii passé waxoon naa la ne la travail à la maison la devoir à la maison ma sii gis naa ko def nañ ko ndax wam ma vérifier rek la vérifier woon naa gis naa ko teel voilà teel vingt sur vingt vingt sur vingt vingt sur vingt nga am ma son nañ ko gis <laughs> léegi kon kay loolu mooy wane ne kon dootuñ ko defaat ah <laughs> ndax def defaat moom di loolu laysa min <laughs> bokkul ci li ñu baaxoo di defa ka defaat déedéet def nañ ko kon mooy boo c'est moom frère la woon nag ci kii nag maam na mi gisoon bii weesu ah kon mu ni noonu kon nag kon mën nañu jàll comme que gisoon nañ ko jarul wax ju bari ah léegi comme ko vérifié nga xam nga kon xamu ne boo bëggee xamaat mooy kan kon da kilike foofu rek te fichier boo bëre mu wax la kan mooy seydina Ma'n seydina Aasim ibn Adiy ibn al-Jadd ibn al-Ajlaan radiyallahu ta'aala anhu wa an axiihimaa wa an abiihimaa wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahumaa wa ma'waahumaa waaye am na leneen imaam Isaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhi tuddoon na lan turu naaféq les douze naaféq yi nga xam ne nee na ñoom ñoo tawax joojole mu noon xisaam xisaamam na xaalid waaw ak Saalaba dañ naan Saalaba di wax Saalaba ibn Haatib ak Mu'attib ibn ak Abu Hubayba ibn al-Azhar ak Abbaad ibn Hunayf di mbokku sa frère Sahl ibn Hunayf radiyallahu anhu ak Jaariya ibn ak doom ñaari doomam de moo jam ak Zayd ibn Jaariya ak Nibtal wala Nabtal ibn al-Haaris ak ak kan Bahzaj ak Bahzaj Bahzaj ak Dijaad ibn Usmaan ak Wadi'a ibn Saabit douze man la waxoon léegi nag tey ñu war a kon kon Diraar taal nañu ko jeex na ah taal nañ ko c'est fini voilà léegi noonu <laughs> këpputal nañ li nga xam ne mooy pexem naafiq ya waaw Abu Amir al faasiq dootul am li nga xamante ne nii mooy QG quartier général boo xam ne ci lay defuk caay-caayam ñu war a continuer nag imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi mu ne léegi biñ defee lool fekk entre temps yonent mi alayhi salaam mu ngoon vi awaan di ñëw mu ne wa qadima rasulullah sallallahu alayhi wa kon ñu ngi fan ñu ngi de tabu vers à Médine ñibbi gi lii nag mooy agsi Médina gi nag mu ne wa qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa al Madina mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam di ñëw Médina <coughs> am na loo xam ne nag imaam Ibn Isaaq da koo sote mooy cité ko sutewu ko loo xam ne dafa xew ci juste bi muy dugg bi muy agsi Medina bay gis jege nag di gis nag faubourg Medina Allah ah waaw <coughs> dëkk baa ngoog de ah waaw moom dëkk Medina Allah na saakini afdalu salaatu wassalaam gaa ko mën a dem foofu dema la ah. boo fa manee faatu sax na nga faatoo foofu waaw almadinatu xayrun minhu xayrun minhu law kaanu xayrun lahum law kaanu ya'lamuun yenenti ma lay yi de ah ñu ngi dem <coughs> dem waaye almadinatu ah medina de xayrum moo gën ci ñoom law kaanu ndeem nekkoon nañu am la muuna de doon xam bu ñu xamoon dëgg-dëgg waaye nag medina kalkiya dafa mel ni li nga xam ne mooy gis nga forgeron bi li yonent ma lay saa saam forgeron bi buy forger di di di lakk xam nga day lakk mbir mi fer bi wala or bi dool ngir mën mu gën a sell li takuna asfa li takuna al fiddatu ak wala xaalis walla wala weñ gi di ko gën a lakk muy gën tëgg kii bi ah Medina mu ne noonu la mel day faxas naa féq yi allah iyaazu billah <coughs> léegi nag yonent ma lay saa saa bu mu jógee di awaan nag di jëmi Medina imaam al Buxaari yu rahmatullah alayhi dafa solo day sànn non non non non non non non wallahi yéene gaa yi gaa yi xol muslih ni yaatana ah nañu rafetal suñu yéene yi ah nañu rafetal suñu yéene yi parce que moom moo tax wax ni gaa yi naan yéene yéene ëpp solo wax nañ dëgg ah mais yéene kese daa am lu koy lu koy wane eh? ci <coughs> imaam al-Buxaari mu ne haddasanaa Xaalid ibn Maxlad qaala haddasanaa <coughs> wala nañ jël bi ci kaw ah nañ jël bi ci suufam bi ci suufam mu ne Ahmad mu ko indi ci kitaabul Maghaazi bi muy wax gazwatu Tabuuk baabu après bi mu waxee baabu nuzulin nabi alxijra après mu ne baabu buntu bi ci tegu 82 foofu xadis bi njëkk bàyyi xadis bi ci tegu bàyyi xadis bi ci tegu jàppal mu ne xaddatana ahmad ibn muhammad mu ne xaddatana moom imaam al-Buxaari muhammad ibn ismail radiyallahu ta'ala anhu min ibrahim ibn al-Mughira ibnu Bardizbah al-Ju'fi radiyallahu anhu mu ne haddasanaa xabaare nañu nettali nañu Ahmad ibnu Muhammad suñu sëriñ di Ahmad di doomi Muhammad qaala mu ne haddasanaa nettali nañu Abdullah ibnu al-Mubaarak muy Seydina Abdullah ibnu al-Mubaarak min al-Marwazi qaala mu ne axbaranaa xabaare nañu Humayd at-Tawiil muy Humayd at-Tawiil moom nag nekkul woon ku njool <laughs> Humayd at-Tawiil ala taalibe seydna anas an anas ibn malik radiyallahu anhu moom mu jëlee ci seydina sëriñum anas ibn malik radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam keneen ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam raja'a min ghazwati tabu fa dana min al madina fa qaal mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa jóge ghazwatu Tabuk raja'a min ghazwati Tabuk fa min al Madina mu jege ci Medina euh, bi mu jege ci Medina ñëw ba jege ci salaatu wassalaam mu ne inna bil madinati aqwaama mu ne inna bil madinati nekk na Medina aqwaaman ay nit mu ne bi nga xam ne kon ci lañu jóge Tabuk hein fadana min al madina mu jege Medina mooy ñibbisi moom alayhi salaatu salaam fa qaala mu ne inna bil madinati aqwaama maa sirtum masiiran wala qata'tum waadiyan illaa kaanuu ma'akum fa qaalu yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam wa hum bil madiina qaala wa hum bil madiina sallallahu alayhi wa sallam habasahumul 'udr allah allah nee na Seydina Anas nee na bi ñu jógee Tabuk bay jege ci Medina di ñibbisi yonent bi aleyhi salaatu salaam dana inna bil madinati aqwaama nekk na biir Medina ay nit ñoo xam ne de maa sirtum amul benn hein fu ngeen mooy li ñu dox lépp hein wala qata'tum te xottiwuñu waa diyen wenn xur ci suñu voyage bi du bi ñuy dem gis nga dox bi ñu dox ak ni mu mettee ak xur yi ñu jaar ni mu mettee montagnes yi ñu escalader kufbaan yi ñu escalader tund yu diñ yooyu yëpp ak mettitaayu xeer yeeg yu ñu jaar suuf su bari si désert bi fi ñu jaar loolu lépp xur yi nga xamante ne xotti nañ leen jaar fa dem ba Tabuk ñëwaat nii bay duwaaja dugg ci Medina nii am nañu nekk biir Medina ñoo xamante ni loolu ñu dox doxuñu benn distance te tamit xottiwuñu benn xur illaa kaanu maakum lu dul ne ñu ngi woon ak yéen ba ngeen di def loolu te pourtant génn ñu Medina moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum jaaxle ne ko yaa rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam ne wa hum madina ñoom ñu nekk Medina ñun coono gi ñu def yépp ñoom def nañ lool coono yi ñu naaj yooyu yépp ci xare bii nii nga xam ne contre romain yi la woon ak metti bi ñu am ci yoon yi li ñu fi dal yépp ci metti metti maral gi ba suñu put yi waaj a mar ba suñu put yi waaj xotteeku di mat ci ay tàndarma ndax ñàkk lu ñu lekk loolu lépp ak zaad yi suñu suñu provision yi ñàkk loolu lépp loolu lépp ñu muñ ko ak ñàkk xillatu dhahri ñàkk lu ñu war ba ñu doon awante ci gëléem yi ñii di dox hein ku ni abu xaysama ak ñoo ñëpp ñoo ñëpp gis nga ni ñu dal yooyu yépp ak ñëpp li leen dal nga ne yow yeneen ma lay saab saab am na ñu nekk Medina coono goog ñu def yépp ñoom it def nañ kook ñun qaala yonent bi alei satu salaam ne leen wa hum bil madina ah kay def nañ li ngeen def am nañ yoolu li ngeen def yéen ñépp wa hum bil madina te génn ñu madinatul munawwar ala saakin ya sallallahu salaam mu wax leen lu tax mu ne xabasahumul udr boo gisee loolu ñoom ñu des madina ñëwuñ àndal ñun ci loolu xabasahum li leen tëj li leen téye al udr mooy ngànt Allah Allah Allah loolu mooy la mooy ni gis nga gars yi <coughs> xoola nañ gis yeneen riwaay ba pare ñu dooru dugg ci affaire bi xoolal imaamul Buxaari xam nga wax nañ loolu fi mu nekk ci ci kitaabul maghazi hein indi na ko tamit <coughs> ci kitaabul jihaadi wa siyar moom ba léegi al imaam al Buxaari yu rahmatullah ci bunt bi mu def baabu wala baabun deux euh, mooy équivalent baabum deux points wala baabu man xabasahu al-udru anil ghazwi buntu man ka nga xam ne xabasahu tëj na ko téye na ko al-udru ngant anil ghazwi ba mu dem xare ji koo xam ne ngant moo tax mënula dem xare ji waaw waaw mu daal muy xadiis comme biñ jóge sànk muy comme xadis bi ñu jóge sànq muy xadis seydina anas ibn malik mu jóge ki ko jële ci moom di seydina xumayd at-tawil xumayd at-tawil càllale bale lañ la waxoon imaamul buxaari dana woon xaddathana ahmad ibn muhammad ah <coughs> ci sëriñam ahmad ibn muhammad la ko jële woon ci baabu man xabasahu al-udru an al-ghazw foofu dana xaddathana suleymaan harb la qaala xaddathana ah huwa ibn Zayd Hammaad ibn Zayd ah pas Hammaad ibn Salam ah Hammaad ibn Zayd an Humayd mu jële ci Humayd an Anas mu jële ci Anas ibn Maalik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu ta'ala anhu wa radiyallahu mu ne foofu gis nga kon càllale yi premièrement sëriñam ko jële bokkul sëriñam kële Ahmad la ibn Muhammad ci kitaabul Maghaazi ci baabul jihaad yi wa siyari ci Sulaymaan ibn Harb moom mu ne haddathana Hammaad ibn Zayd kii nag huwa ibn Zayd mooy précisé huwa ibn Zayd fii <clears throat> moom Ahmad ibn Muhammad qaala axbarana Abdullah ah qaala kon leer kon mu ngi noonu léegi xoolal nag càllale biñ la wax sànk ah càllale biñ la wax sànk nii ci kitaabul jihaad wa siyar foofu Seydina Anas mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana fi ghazwatin ah foofu dane dañu jógoon benn xare fa qaala inna aqwaman bil madina xalafna maa salakna shi'ban wala waadiyan illa wa hum ma'ana fi habasahum al-'udhr ah waaw ah mu ne kon inna aqwa dañu anna nabiyya kaana fii ghazwa dafa mas a nekk cib xare moo jóge cib xare mooy tabu nan nga ko xamee ñu ne la mooy xadiis bi ñu la sànq te tamit sànq nii ci kaw ci baabu man xabasawul udru xadiis bii ñu wax dafa am xadiis bu ko imaamul Buxaari yi mooy deuxième bu ñëw ci buntu boobu bi nekk ci kaw mooy deux yi sax deux kese xadiis la fën bi jiitu wow dane xaddatanaa Ahmad ibn Yunus qaala ahmadana xaddatanaa Zuhayr qaala xaddatanaa xumayd anna anasan xaddatahu qaala raja'naa min gazwati tabuk ma'a nabi mu yemale foofu moom imaam Buxaari càll bi après mu ne xaddatanaa Sulaymaan ibn Harb qaala xaddatanaa Hammaad huwa ibnu Zayd an Xumayd an Anas an Anas radiyallaahu anhu anna nabiyya kaana fii sallallaahu alayhi wa sallam kaana fii gazaatin faqaala inna aqwaaman bil-madiina xalafnaa maa salaknaa shi'ban wa laa waadiyan illaa wa hum ma'anaa fiihi xabasahumul udru xabasahumul udru xabasahumul udru kon mooy Tabuk la loolu xam nañ xewoon kon ndax ci kaw <coughs> danoon xaddasanaa sol net net lañu Ahmad Yunus Ahmad ibn Yunus sëriñ bu mag a ngi <laughs> Shaykhul Islaam Ahmad Yunus qaala xaddasanaa nettali nañu Zuhayr Zuhayr qaala xaddasanaa Zuhayr ibn Harb mu ne qaala xaddatana non pas Zuhayr ibn Harb non non non Zuhayr ibn Harb ta ta sëriñ ñoom seen seen sëriñ lañ mais Zuhayr bi mooy ibnu Muawiya Abu Xaysama al-Ju'fi voilà <laughs> voilà Abu Xaysama kii mooy Abu Xaysama Zuhayr ibn Muawiya <laughs> bokkul ak Zuhayr ibn Harb de ñuy dégg imaam Muslim naan xaddatana Zuhayr ibn Harb de kii ku ñoo kooku seen sëriñ lañu mais kii nii seen sëriñu sëriñ la voilà na Zuhayr ibn Muawiya Allah Allah Zuhayr ibn Muawiya <laughs> voilà loolu moo tax façon yii nii mën naa baaje nit mais fi nga koy xamee mooy dangay xam kii ñan la nekk ay sëriñam ban génération la bokk rek c'est simple waaw comme Yaxya yi rek Yaxya ibn Sa'id boo déggee imaamul Buxaari ne sa wala imaam Muslim wala mooy seen classe boobu ñu ne sëriñ sàngam nettali nañu ñu tudd seenub sëriñ direct après seen sëriñ ñu teg ci kan ne euh, euh, qaala xaddatanaa Yaxya ibn Sa'iid ah yem foofu qaala mu continuer yow xamal ne Yaxya ibn Sa'iid boobu al-Qattaan la manu la nekk al-Ansaari manu koo nekk parce que boo gisee càllale boo mën a gis imaamul Buxaari wala ñoom imaam Muslim wala ñooñu rahmatullah ñoom imaam Abu Dawud as-Sijistaani yu rahmatullah alayhi ñu wax ne seenub sëriñ nettali na leen mu jële ci ci ci ci Yahya ibn Sa'id kooku gëmmal ta xam ne al-Qattaan la parce que man la nekk Yahya ibn Sa'id al-Ansaari parce que Yahya ibn Sa'id al-Ansaari moom sëriñ vrai c'est la ci Yahya ibn Sa'id al-Qattaan waaye sëriñu seen sëriñ la sëriñu sëriñu sëriñu sëriñu Yahya ibn Sa'id al-Qattan lañ mooy moom sëriñu ñoom imaam Maalik la te Yahya ibn Sa'id al la waaw moom taalibe imaam la ay taalibe moo eh, moom moom Yahya ibn Sa'id al-Qattan al-Ansaar yi moom nag sëriñu ñoom ñooñu ñooñu la wax la ñoom imaam Maalik ñoom imaam sa ñooñu ñun ñëpp ñoom ñoom Sulaymaan Bilaal ñun Yahya ibn Sa'id al ansaar yi seen seen kon kay mooy manu la boo gisee tàllale boo xam ne deuxième ki topp ci sëriñ bi muy imaam al Buxaari wala ñoom imaam Abu Daawud ak ñooñu rek muy Yaxya ibn Sa'id waxuñ kan la da xam ne kii al-Qattaan la man da nekk al ansaar yi Zuhayr ibn Harb nag lool la ma naan Zuhayr ibn Harb voilà entre Zuhayr ibn Harb ak Zuhayr ibn Mu'aawiya Abu Xaysama al-Ju'fi Euh, léegi euh, voilà moom na ne woon kon ahmad ibn yunus shaykhul islam qaala mu ne haddathana zuhayr zuhayr moo ñu nettali kon mooy ibn muawiya voilà qaala mu ne haddathana humayd humayd anna anasan sayyidina anas radiyallahu ta'ala anhu xaadimu rasulillah dhul udunayni mooy dhul udunayni waaw euh, qaala mun haddathahum moo leen nettali doon wax ne raja'na min ghazwati Tabuk ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dañoo jóge woon xareb Tabuk ak yonente mi alayhi salaatu salaam mu yemale fa xadis ba indi xadis bi njëkkoon a sànq ne ne haddathana nettali nañu Sulaymaan ibn Harb Sulaymaan ibn Harb qaala mu ne haddathana mu ne nettali nañu kan moo leen nettali mu ne Hammaad huwa ibn Zayd ma ibn Hammaad ibn Zayd ibn Zayd Hammaad ibn Zayd ibn ibn Dirham Hammaad bële nag ibnu Usaama ibnu Dinaar kii mooy Hammaad ibnu Zayd sëriñ bu mag a mag a mag a mag a mag la dëgër lool ci wàllu xadiis ah gina dëgër beneen Hammaad bi an Humayd mu jële Humayd at-Tawiil tawiil ah na nag du njoolaaye ma tax ñu naan ko at tawiil mu ne an anasin mu jële seyna anas radiyallahu ta'ala te xam nga Humayd it daa bokk ci mudallisuuna yi moo tax imaamul Buxaari it bon amaana lii nii mais ci la dañu doon dañuy wax affaire xadiis non yàgg nañ koo def mooy eh, boo gisee fële xadiis bi jiitu mu ne anna anasan xaddathahum mu ne Zuhayr ibn Zuhayr ibn Mu'aawiya mu ne xaddathanaa Humaydun Humayd de moo ñu ne anna Anasan sayna Anas haddathahum moo leen nettali xam nga loolu mooy kon te di soxor nañ mooy koo xam ne day nettali loo xam ne dégguwu ko bi dëgg ci dégguwu ko ci sëriñ bi dafa am intermédiaire mais mu sëti intermédiaire yi waaw comme ñoom ñoom Qataada li ñuy def waaw Qataada ci mu dal li soon moo tax ba moom da koy topp rek waaw eh, bu nettalee wax na ko yaa dégg loolu mu ne ko déedéet mu ne waa bàyyil mu daan bu nee waaw waaw maa ko dégg mu ne wax kon baax na mu jël mooy mu dal li suuna yi moom Humayd di da def tadlis léegi nag le fait que comme def tadlis moo tax imaam al-Bukhari bëgg laa wan ne é sama càllale bii nag di ñëw bu kenn foofu ne an ndax an <laughs> an moom mooy li nga xam ne wanewul benn yoon ak jokkale ko waaw an diw yaay la gis nga yaay muhaddisuna yi ni ñuy ni ñuy ni ñuy ni ñuy préciser yi moo tax wolof xamu ko wolof bu ko doon dunde wolof bu doon dunde lii kenn du la dàq àddina laa wax ngaawow waaw ah loolu la di boo fi boo boo kiiwee yii <laughs> di ko appliquer ku la wax nga ne ko waaye bu nee an jëleen waaye man benn waaye sax nee danga mun a ni ah, yaa ko dégg mu wax wala hein bu waaw moom ci boppam ne bu dee koo xam ne gëmul yàlla moom moom day wax lu neex moom après léegi pour mu wan la ne é eh, sama càllale bii bii di ñëw mooy bu Sulaymaan ibn Harb xadda qaala xaddathna Hammaad huwa ibn Zayd an Humayd an Anas an an boobu bul jàpp ne kii é eh, mu dal dis la kon mbir mooy am na kum sote boo moywul de moo mu ne la déet déggoo fële ci kaw moo tax mu indil la bu njëkk bi Zuhayr ibn Muawiya mu ne xaddatanaa Humayd anna Anasan xaddatahum kër Seydina Anas moo leen nettali nga xam ne mu leer ka ne kon jokkaloon ci xadis bi ñu int bi ñu nga xam ne ci mu ne inna aqwaman bi ñu jógee ci xare kon xare rek la wax foofu waaye xam nañ ne Tabuk la Seydina Anas ne yonent ma saa saa ne inna aqwaman am na ay nit ñoo xam ne bil Madina Madina lañ ne waaw ñu ngi Madina de xalaf naa xal xalfanaa xalfanaa maa salaknaa sha'ban am na ñu nekk Medina ñoo xam ne suñu ginnaaw lañ nekk mooy dañ leen faa bàyyi ba ñuy génn di dem tabu fa lañ leen bàyyi xalfanaa waaye maa salaknaa sha'ban dugguñu benn xur doxuñu ci benn diggante yoonu montagne yu metti walla waadiyan te dugguñu ci xur doxuñu diggante montagne yoon yi nekk diggante montagne yi wala waadiyante dugguñu ci xur yi nga xam ne ñoo gën a neex a dox illaa naa naa fii lu dul na ñu ngi ànd ak ñun foofale ker jamono dañuy xottee bërëb yooyu di dox ak suñu tànk yi mu metti lool ci ñun ñoom dañu ngi ànd ak ñun ci dox boobu xabasahumul uzur te ñu ngi medina seen suñu ginnaaw lañ leen bàyyi de wee lépp lu ñu am ci coono yooyu ñoom am nañ ko ndax xabasahum li leen tënk mooy li leen téye ba mag ñoo ñëwoon ñun mooy al uzur mooy waaw xoolal am na imaam al ismaili rahmatullah alayhi wax nañ la dafa def mustaxraj ci saxiix imaamul buxaari mustaxraj mu ne dane loolu nag yàgg nañ ko wax <laughs> lan mooy lan mooy mustaxraj mooy boroom xam-xam di day ñëw bon <laughs> bon bex ci saar ndax lii dañ ko yàgg gis day ñëw ne euh, comme saxi imaamul Buxaari saxi imaam Muslim xadiis ci nekk yépp moom da koy solo mais du jaar ci sëriñu direct yu imaamul Buxaari wala imaam Muslim dañuy jaar ci yeneen sëriñ ba ni ñuy jëlee xadiis yi moom nag dafa def loolu imaam al Ismaayili rahmatullah alayhi moom ba mu soloowe affaire bi ba mu soloowe affaire bi moom imaam Ismaayili ci yoonu Hammaad ibn Zayd comme bi dana illaa wa hum ma'akum fiihi bin niyya waaw lu dul ne mooy amul benn distance bu ñu xotti benn xur woo xam ne jaar nañ fa wala benn kii boo xamante ni nii yoonu montagne yu jafe dox yi la ñu jaar lu dul ne ñoom ñu ngi ànd ak ñun ñooñ nga xam dañ leen bàyyi suñu ginnaaw Medina bin niyya ak yéene lañu ànd ak ñun waaw yéene gën a foor jëf <laughs> waaye gaa yi léeg-léeg kalimatu xaq la waaye gaa yi koy wax ñu bari yuraadu biha baatil neen lañ ci jublu de waaw moo am na ci yeneen riwaaya yoo xam ne Seydina Jaabir beneen xadis wam ne moom Seydina Jaabir moo ko solo foofu comme ni mu nee ci saxiix imaam Ibn Hibbaan na ko noon Abu Awaana rahmatullah alayhi solo nañ ko ci xadis woo xam ne Seydina Jaabir foofu dane ñoom maa maa salaktum maa salaknaa shi'ban maa salaktum shi'ban wala waadiyan illaa sharakuukum fil ajr lu dul ne ñoom daldi di nañuy ñoom daal di nañuy euh, euh, euh, participer ak yéen fil ajri ci li nga xamante ne nii mooy pay gi ngeen di am mooy mooy associé nañ koy génn ni ngeen di am pay gi ngeen di am ñoom la ñuy am waaw am feneen kon gisoon nañ illaa kaamu maakum gis nañ ko sànk voilà kon loolu la am na ci yeneeni càllale hein yu imaam imaam muslimit daal na koy solo ah waaw imaamu muslimit daal dina koy solo xoolal eh, <clears throat> imaam abu daawud as-sijistaani daf ko solo moom it hein mu ne mu ne moom imaam abu daawud as-sijistaaniyu raxmatullaahi alayhi ci càllaleem mooy bi la wax mu jaar ci xumayd ak yooyu mu ne eh, yonent bi alayhi salaam foofu dane laqad taraktum bil madinati aqwaama maa sirtum min masiirin wala anfaqtum min nafaqatin wala qata'tum min waadin illaa wa maakum fiih mu ne am na Medina ñoo xamante ne Medina lañ nekk am na ñoo xamante ne bàyyi ngeen leen Medina inna bil madina laqad taraktum bàyyi ngeen bil madinati ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam aqwaaman ay nit ñoo xamante ne nii nag hein bàyyi ngeen fay nit ñoo xam ne masirtum min masir jeegowu ngeen gennuk jeego mooy doxu ngeen benn tegu ngeen yenn paa ci seen dem Tabuk béeg ñëwaat wala anfaqtum amul benn paa bu ngeen teg benn dox bu ngeen tog benn jeego bu ngeen def wala anfaqtum min nafaqa amul tamit lenn lu ngeen génnee ci seen poos yi joxe ko moo xam bi ñuy waajal di dem wala bi ñu demee ña génn seen alal comme Seydina Usmaan ma jox axoo xam ne mooy kado ak leneen wala qata'tum min waadin te xottu ngeen wenn xur illaa wa huwa lu dul na ñoom maakum fii ñu nga àndoon ak yéen ba keroog ba ngeen di def loolu xaalu ñu ne ko ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam wa kayfa yakunuuna ma'ana wa bil madina saxaaba yi jaaxle hein ñu ne ko mais ndaw yàlla li yow yow yeneen time alay saa saa mais mais mais mais ñoom naka la lool di demee te ñoom ñoom hum ñoom bil Madina Medina lañ ne jógewuñu fa hein nan la affaire bi nu mu fa demee noonu way ba ñoom génn ñu Medina hein lan la yooyu yëpp wa kayfa yakunuuna maanaa nan la ñuy nekkee ñun mooy ñoom premier degré lañ ko jële woon mais loolu mooy mooy comme nii que ne gisuñu leen nii mooy gisuñu gaa yooyu nii nii ñu doon ànd ak ñun mais réellement ñu ngi ànd ak ñoom waaw ndax loolu mooy wane tamit ànd laa ilaha kon ànd du ànd koor yi kese ndekete waaw xoolal buñ paree ñu ñëwaat ci loolu insha allah mu ne ñu ne ko mais wa kayfa yakunuuna maana wa hum bil madina naka lañ nekkee ak ñun te ñoom ñu ngi woon Medina génn génn eh, imaam muslim non imaam muslim solowul xadiis mi ah waaw ah imaamu muslim ibnul xajjaaji rahmatullah alayhi solowul bii solowul bii bi beneen bi ñu war a gis après ba léegi lu xew foofu dañuy jege ci Medina boobu nag waa boobu mooy muttafaqun alayhi mais bii nii du muttafaqun alayhi léegi ñu ne ko mais kon ñu ngi riwaaya imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullahi alayhi waaw <coughs> wala léegi mooy xadiisu kii bi la Seydina Anas mais boobu ci Muusaa ibn Ismaayil Muusaa la jóge ibn Ismaayil waaw Muusaa ibn Ismaayil at-Tabuzaki Muusa ibn Ismaayil ci moom la joge moom moomu nag Muusa moom moo ko jële ci moo ne Humayd mooy mu jële ko ci Humayd waaw noon mana lu may wax Humayd Hammaad Hammaad bi laa tëb ibn Zayd an Humayd at-Tawiil voilà voilà foofu nag mu ne an Muusa ibn Anas an abihi foofu mooy Humayd daa am benn intermédiaire waaye moom jàng na ko ci Seydina Anas dégg na ko waaw mooy lii daal nit léeg-léeg nga fekk histoire yàgg benn sa benn xarit tey boo koy nettali nga ñëw ne man fekke naa lii wala nga ñëw nettali ko loo xam ñépp koy xam ne da koo fekke après beneen jour bu koy nettali ne diw de nee na nee na ma bés sàngam lii xew di nettali ci mbiru sëriñ ba te yow yaa nga fa woon pourtant nettali nga ko feneen loolu rek la voilà kon nag biñ laaj yonent bi alei satu salaam loolu ne ko mais kayfa kayfa yakunuuna ma'ana wa hum bil madina voilà liñ bëggoon a fo mooy imaamu muslim solowul li <coughs> voilà ñoom imaamu ahmad ñoom ñoo ko soloo imaamu ahmad seen sëriñ ñoom ñépp daal na koy soloo voilà ñoom ñoom ñooñu soloo nañ ko rahmatullahi alayhi kon nag riwaay imaam Abu Dawud mu ne yonent ma saa saam ne leen xabasahu min uzr waaw parce que li leen téye ba mënuñoo ànd ak ñun mooy ngànt waaw kon liñ doon a sànk mooy ndekete ndekete yoo ànd ab ànd rek ànd nekkul rek par des corps waaw mooy mën nga ànd ak nit ngeen taxoo lool tamasu ngeen gisee waaw loolu yi dañ koy jële fii si masu ngeen a gise masu ngeen a waaye seenu ànd de